loolu ku lim saane saaru nit saaru Adama mati yetum ko jël masala aw ma ren yetum in daa kenn la ko saaru man ñett fu kaara ci kaara de bismillah sama wax ko ma ci ngu mu rahman kira ja tew mi na kaatu ya rein kira ja tew mi la ja la ala ta dikna ala insaan ci Adama ni um jamono na daari ci jamono lam yakun yakum sayen bi ma ko ram ni ñu tudde Adama jamono bu bari romb na ko te ñëw di daal jalaaw ni ñeen fukki at waaye du moom rek rek téeméer ak ñaar fukk la Adama ba ko yàlla bëggee bind dafa xebal malaaka mu tudd ci xeeti suuf juróom benn fukki ñu bind ñu xeeti yu bokkul mooñ ko ak juróom benn fukki xeeti ndox yu bokkul mu tooy yàlla bari ko ñeneen fukki at muy ban bu liir moom di takk ci loxo gannaaw ñeneen mu mu liir ñeneen fukki mu wow day nekk mel ni xandeeri mbànd buy tiim rek ñaar fukki at ñu ngi ko jënd diggante amaan ak béykat ma xadir malaaka yi di romb mu di yàlla tër fii lum ci namm di gis ñëw ci seet yàlla day def la nam ci ñu teg fii waaye su fekkee mbindee fu mu koo gën a ci sama ñëwee ñëw romb ko te des mu booyee tax itam mu bëri mu taxali ko ci aadama ci digg ba ñëw xoos ko ba mu fet waaw mu sànni ko xoos jumbax ba tey ci dina doomu aadama foofu la iblis tafe woon Adama lim ci xoote woon yàlla bind ko muy xaj looloo tax xaj miinu doomu Adama mën na tàggoo moom ndax ci banu Adama la bokkoon caay-caay gi ci xaj ñu ngi ko jëlee jërë lore lore iblis ya li am ci as mbaax itam ko ñàkk a a nelaw ñu ngi ko jëlee jërë laaga ko ko ñu ko jëlee fépp Iblis ñëw dugg ci ci pour ci bëggee di ci gémmiñ bi ne ah xaw nu waaye am lëm la bu amul lum lekk du mën a taxaw. gannaaw téeméeri at nag yàlla ne ko demoon dugg ci aadama ñëw ne yàlla jégal ma lii yaram lëndëm na lool bu ma ci moom leer la du jóge ci téeméeri at yàlla ne ko dugg ci laa mu werante yàlla ne ko duggal ci sa nga bañ nga génn dem def ci sa nga bañ looloo tax nit buy dee ci sa nga bañam lay dee rawatina daal di dugg ci tànki aadama di dox baas ci xóobi aadama yi buur jëkkër te bëgg a dox te rox gi matagut rayax ci yaram yi ba mu moom la yàlla wax li xalil sànnu alaajal doomu aadama ku yàkkam ci la rox gi dem di dem di dem di dem di dem di dem waaw baal ci biir bakkani Adama nag tey loolu ci waaw digg bopp bi Adama daal di gisoo loolu la njëkk a def ba mu gisoo leen ne alhamdulilah Adama njëkk a wax ba mu baax yàlla ne ko loolu rek a tax ji nag di dund ak lu am yàpp ak bu mu nekkoon rek di jamaat fan rek kattan lu mat xam-xam bu mat moo def loolu. moom la yàlla nettali aadama moomu kat xam na ay di ban bu tooy xam ay di ban bu liiret xam ay di ban bu wow koom gannaaw ba nag la ko yàlla soog a bind muy nit nee na te ñun xalaat naa bind nañu ñun daanaka nit kat yi doomam ñu ne pët yi bu tukkee ci tokkanteem mani yow am saa ñu mu di njaxase te mu waxati ñu suñ bopp ba tey aadama moom noonu rek lañ ko bindee suuf rek yàlla dawal ca roobam. doomu aadama nag moom lam moom ci ndoxam góor ak ndoxam jigéen mu jaxasoo te lañ ko bind ndax taw yi dana mu matt ko njëkk natt ko wala nga xam ne moom la ko yàlla sant góor ak ndoxam jigéen bu ci nekk ci sobe lu koy mën a tax a sell day dëkke téer yàlla wala ja lu may gëm yàlla ak doomu aadama ngi rëy loo rëyee been ndoxu man yu rek la sëg mu médd rek nga xala doon ci diggante bi tollu yaa ngi yaa ni tojal tojaleen waaye saa yi ne moom gat moom moomu teew sa biir ak foo mën a toog ci mu yaa ji dégg ba ndoxam ma nii moomu gët yaari ndox yooyu yàlla dajale yàlla sàkkal na koy nopp yu muy déggee bët yu muy gisee yu naanaka nun adday naa wax gisaleel nan ko tabira yoon wu jëm ci gudde yàlla yi mu tag moom foofu jox na ko xel moo xam ne waroon naa mën xam yàlla moom doomu aadama bu yonente yi ñëwutoon itam nit ñu war na ñoo xam ne jëf ju ne na fu ko jëf kon nag asamaan ak suuf ak lim la jëf jëf te ko mooy yàlla loolu moom waroon nañ caa mën a àgg ci xel waaye yàlla doyloowul loolu yónni ay yónnantam xamle ci yàlla ak li war ñu war koo def ak li war a bay loolu du teraanga yàlla yónni ñu day ay yónnantam dinaa naka maa day naa ubbigal na leen ko sabira yoon wu gën ci gudde ba yónnante yi ñëwee nag ñoo maa taakiran benn nit ki gëm maa kafooran benn mu yaa ngi weddi ku nekk waroon naa mën a xam yàlla te yàlla du yónni yonent yi waaye lii yàlla bëgg nag lii lañu war a def lii lañu war a bàyyi loolu moom te yonent yi amutoon loolu duñ ko mën a xam mu clair loolu xel mënu caa àgg yàlla yónni yonent yi nag ñu ñu yoonu njub léegi nag nit ki yaa rek ko seq benn mu gëm yàlla wala mu weddi yàlla de ci mu jëpp dë foog la a ngir kaafir na ñaar yooyu weddi ña dana ay càllal la wax laa naa ci gax su fekkee weddi la tànn nag moom nit ki ba noppi xéefar man tan may denc naa ko ay càllal la yoo xam ne dayoon na ca xaaxatu zoro xaaxatoon ak garaan woo tayee nag safara de ak safara soo ne ci lay dëkk de mu dugg ca bugal daayiman abadan xéefar moom loolu wàll gàttal nañ ko ndax moom moo gën sox xabaar ma gën a gàtt moo tax ñu jëkk ko tudd dina la baara naka way jaamuñu yàlla nag daf ne woon benn mu gëm wala mu weddi su fekkee na da naan min kaasin ci sàngara min kaasin su googee ci sàngara kaana sàngara sof nekk na misaaj waa njaram kaafoor a ngi kaafoor rek amaa julit nag yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu ñoom ak jama la ñuy dëkk di naan sàngara soo xam ne kaafoor lañ koy njëre de mojaabi kaafoor ay nam fagal seew de dafa mu gën a naan gaa ci moom ne baalu laay wali yàlla yi rek fagal seew de ba nga xam ne moom la yàlla yi nandale wali yoobi mooy kaafoor de moom la ñu leen di njërale seen sàngara sa jaar jama moo tax ñoo ay naan sàngara jaadina ku ko naan jaadina doo ko naan jaalaat rek ba juróom ak ak nañu Muhammad ko teg dina Muhammad li ko daal jaana kum nekk rek sangara seeg ndox meeg meew meeg lem gi ñu ngi moom. saa si ànd ak gàttal di nekk ba mooy ña nga xam ne dañ daa matal seen misère lépp luñ misère ci topp yàlla danañ ko def. ni boobu mu dem bind boppam daj ci toolam yow fanaan aroose ay tàngaram wu wëtt ñu fay ko saa si saneer mu indi ko ca néegam mais ndey Fatimata def fa ñetti xaaj benn xaaj bi nañ ko woon dafa muy ca xayira mu wol ko defar xayira ba nga na ko ba mu ñor mu taaj ñu sukk bëgg lekk miskin dañu ñëw ne ay eh, yéen ñu ñëw yonent seen miskin sidinaa di ne fa benn jox ko ñu jox ko ñoom xanaa ne fa ne rek teew na bu ñaareel bi mu war ko mu ñaareel dañ fi bëgg a lekk benn jaar jaar ñëw benn mis benn benn jidim léeg-léeg ñoom ñooy def benn benn ci ko ñu jox ko ñu ko ne rek teel a dana ca defoon ñu wër ko togg ba bëgg lekk daan jaar jaar jóge ca ñëw yéen njabootam ñoom ñooy def leneen jaar jaar bu may rek mu ne jox ko ñu jox ko de ñoom ba tey am ñetti fan yàlla lekkuñ de. ñoom la yàlla tagg ci laay wala xëy mu ne danañ lele paama ñam ala wu buy ànd ak soppam miskiin miskiin daañu siim ñam sopp ko lool xañ ko seen bopp sodox ko miskiin waaye sii man ak jidim danañ ko leer jidim waaye ci dana kam jaar-jaar rek te kuñ ci leeral ba noppi daañu la wax ne innama nuqimukum naka waru leeral leen ndiw ci laay mu jëm yàlla laa wut na mu mun kum seen jataan feebar ci xorom bi jaagal ak bëgguñ ci yéen fay bëgguñ ci yéen ngërëm yàlla rek a tax ñu def ko rek inaana ganun naxaamu ganun ragal na rabbina ci borom sama yoon de am boosam mu dee añu ñëkkal kanam xam te doon xam tare mu dee añu tardé ba waxee amul naa te mu sa leen yàlla tarawale nga amul tëdd wa daanaka nga doon aji jariñ la xale yi ci ñoom zilaar waa karam ya rek moo tundi la sa jariñale kutu ba ko ci kii bi ak jamono tas yi ak jariñal boo taxawee tolloog moom boo gisee tolloog moom boo tëddee tolloog moom loolu saabu ñëw na wër wala mais am nañ ci ñoom di ànd waa Kouamine waa waa ci gofe de daañu leen gaawam day nekk nañu xawaari doon fii weer min sunnati Yuusuf ci xaalis de ay weer xaalis la ñuy doon xawaari doon ay weer xam dara am na tële lañ ko sax doon am na tële de bu nekk dafa yem capp ci naanam waaw wala yu ñu koy nandale bu naanee waaw bu mandi rek fekk mu jaare wala xaw ma yem nandalee bi ak jaar benn kaasam sangara kaame foofu nekk nañ bi sax joxe ak njaram zan jabiran di zan jabil te dañ leen di naan la sangara boo xam ne sam jëf yi ma jaay ma nañu sam jëf ay nañ fa dem teewlee fii aaru nekk jaaw jàmm sama def na tuddee sa itam sam jëf yi sam jëf yi ko tuddee sam jëf yi noonu la lu neex la daal jaaw jàmm waaye kooku dina waraale ñoom ñu daal ma ay mu xam ne doon nañu di ñu béeral zaara ay doom ñoom gis nga ya ak it doom nga jox leen lu lu am ñëw lu tudd lu xëy na waaye sax dem gis na xam na de ca aljanna waaye sax nga gis maa ngi amoon tey loolu bu mu kan ak buur kabiir am aju mag de boo demee aljanna daal da fa gis nguur bu mag te da fa gis xéewal bu mag ku ne bëgg naa gis loolu de yàlla sax yem na ko ah yéen a ngi nekk rek ñu daan kaw si amu sundusin malaane ay weer xudru ñu ay ci yitu bay werte ñoom ñëpp dañuy sol ay weer yu werte way sabraquna ay weer yu sol waxul loo ko sakkaleef nee na asaawe reelam lim fi mbas ñu tukkee ci xaalis wa saqaahum te nandal leen rabbum borom seen sawabanan naan sawran buri laabalaa ko ne inna haza naka jile jile xéewal kaana nekk na lakkum yeleen nga daan di fay wa kaana nekkoon na fay kum jëfee mas borom bi luñ sant dinaa naka nun naa nun na fa maa wàcce maa rek jaar sawra quran sant leen a basa tudd naa daa xelam ngi indi ak yonent maa wàcce ci yaa te mbir mu ñëw ni mu rafet a jaratee borom sa ba joxoon rek wala su fekkee bul topp mbir mu ñëw ah ah fi mu ne aji bàkkaar aw ko foron ci keneen gaa ah, kon de bul déglu wala mu xarata bul déglu wax ba kay mu rabinaata bu ci nekk daa wéyoon naa ba suuf si bëri sama rabbi ko borom sa bu ko doon jëlee léegi wala ci réew ak seen borom de moom it tey jii kaw doon di ko aji laata de julli juróom jënd ci boobu. waaye sax dañuy déglu aaraam te kanam seen jamono de sax keneen bu daal di ji aaraam dugg na leen bu bind liggéey bi yàlla wax dëgg naa dëgëral nañu asraw ma ay kër kër yàlla dina doomu aadama yi te dëgëral seeni kër dëgër bu jéggi dayoo waaw gaaraloon nañ ko yàlla dina doomu aadama te bind ko dëgër bind ko bind doomu aadama dina dëgër ci li yàlla bind ngelaw mën naa daanaka saa mën nga daanaka xale bu gën a tuuti seen dem seen lu nekk yàlla fa koo dëgëral te itam naka ko moom boo xam ne bu dëgër la boo gis nit ki ba mu yàgg loxoom rot ki dox ba mu yàgg tànkam la teeku nit dëgër waaw yeneen yëf yëpp loolu dana ca am parce que dana dem lu mu yàgg tànk wala teeku borom soo borom yóbbu kenn ci tegu nit ki dox ba mu yàgg loxoom rot wala bëtam rot yàlla toppatoo ko bu dëgër a dëgër a dëgër a dëgër a dëgër a dëgër wala ba sax damaa ko dëgër wala asalaamaaleykum ay rafetlu yàlla a leen dundee dëgër itam jox la leen gën xëyoon takkal seen rafet ba mu dëgër su taxaw si ren loolu foo ko rek ba jëlee daal di soppeeku te bu mu gërëm di doole rek yàlla nga xam ne lu mu wax dëgg la. yooyu si yooyu yaa ngi naan ñoom toog nañu ba tey maanaam waxtaan saa la ay ay kéem kéem képp gën a naan wax dëgg suñu waxoon yàlla ñu jëlee leen loolu moom kenn du ko waral ndey ba ñu gis loolu. dina laa fi nekk lu ñu saara tazkiratun aw waa'id ba mu saara te foofu lu muy tax a mu gàtt dinaa la fi jëm ci borom sax yoon yoon jëm ci soxam de damaa ko saara wala sox ci leen dinaa ne saara laa nga bu soxla yàlla. Ah, dina laa wax dana la kaanu nekk na mu ànd ñun daal ñu xamal ñu defam ak ñun daal ñu xamal ci defam. nit ku ñu gën mu xaar fa mu ngi saa ku mu sox ci rajo fii ci àggaan naa. wasaare ñu na. aduna mu aduna mu mooy tooñ na. ah ba xaaral ma mu doon njëriñoo xaaral mu doon xaaral ma mu daal ñëpp de